الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokki noo ngi àndaat ak yéen ci al azkar an nabawiya muy zikar yi nga xam ne yonte bi sallallahu alayhi wa daf ko daan def ci suba gi ak ci ngoon gi dama wax ne lu ëpp ci jullit ñi tey jii sàggane nañ ko benn ñàkk xam wala buñ ko xamee ba àggal seytaane di leen man ba xam gum xam ne euh, seen kaaraange daf caa nekk tey noo ngi jël sunu juróom-benneelu zikr mooy allahuma inni asbaxtu ushiduka wa ushidu xamalata arshika wa malaa'ikatika wa jamiica xalqika annaka anta allahu laa ilaha illa anta waxdaka laa sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti yoon la ko daan wax allahuma yow yàlla yow sunu boroom inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam inni man mii wax moo xam yow la moo xam man la asbaxtu xëy naa bi ma xëyee nag ushiduka maa ngi lay seedeloo maa ngi lay seedeloo wa ushidu maa ngi seedeloo itam xamalata arshika way yanu sa arsh ji malaaka yi nga xam ne ñoo yanu sa arsh da xam ni mat nañ juróom-ñett ni ko waxee ci alquran wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya juróom-ñetti malaaka yooyu nga xam ne ñoo yoonu arsh euh, maa ngi leen di seedaloo ñoom itam wa malaikataka ak sa mbooleem malaaka yi kon day li nga leen di seedaloo lu rëy la yow ma ci loolu waaye wa jamia xalqik mbooleem say mbindeef moo xam ay mbindeef yu am xel lañu wala ay mbindeef yu amul xel lépp loo xam daal bind nga ko man xëy naa di la seedeloo xëy naa di seedeloo ñeenu sa aras bi xëy naa di seedeloo mbooleem sa malaaka yi ak mboolem sa mbindeef yi ci ne annaka anta allah yow yaa yàlla laa ilaha illa ant amul kenn kuñ war a jaamu ci dëgg ku may yow waxdaka yow rekka laa sharika laka amul kenn ku bokk ak yow mbuur gi waxdaka laa sharika laka kon day seedaloo nga yàlla seede soo xam ne moom moo ko njëkk a seedaloo nga yàlla seede soo xam ne malaakaam seede woon nañ ko da ñëw di ko feddaliwaat di leen ko seedaloowaat shahida allahu annahu laa seede su taxaw ci kaw ak maandu seede soo xam ne moom rek la xel nangu waaye maa ngi seede itam ne wa anna muhammadan naka muhammad muhammad alayhi salaatu salaam maa ngi seede na abduka sab jaam la du ku am ci nguur gi lenn sab jaam la wa anna muhammadan abduka sab jaam la wa rasuluka sa ndaw la itam nag sab jaam la sa ndaw la kon foofu mooy wàccuwaayam foofu nga ko wàccee moo tax ma itam foofu laa koy wàcce loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan jàng ñeenti yoon daf ko daan jàng ñeenti yoon kon jullit bi ndekete su xëyee tawxiid la njëkka war a seede seedeloo ko li nga xam ne moo nekk ci àddina bi lépp di ay mbindeef waaye seedeloo ko ña nga xam ne ñoo nekk fa suñu borom subhanahu di ay malaayika euh, loolu dafay dëggal tawxiid solo si nga xam ne moom la am ndax inni asbaxtu nga wax damaa xëy di la seedeloo waaye boo seetloo itam bu nit ki xëyee ñaar rakkaay yi muy njëkk a jàng muy ñaar rakkaay fajar yonent bi alayhi salaatu wasalaam rakkaa bu njëkk ba qul yaa ayyuhal kaafiruuna la ci daan jàng bu ñaareel ba mu jàng ci qul wallahu ahad te loolu mooy laa ilaha illa allah lee day dàq jaamu kenn koo xam ne du yàlla lii di saxal ne ki mel nii yor melo yu mel nii lañu war a jaamu waaye gis nga itam bu nit dee witr ne moo lay ak ak ak lam cay jàng moom itam muy euh, lixloof ak falaxi ak naas ñaan gi nga xam ne moo ci topp mooy allahumma maa asbaxa bi min nicmatin aw bi ahadin min xalqik fa minka waxdaka la sharika lak fa laka alhamdu wa laka shukr xanaa li ñuy fàttali rek mooy bu fekkee ne ci ngoon gi la allahumma inni am saytu ngay wax doo wax allahumma inni asbaxtu waaye da nga naan allahumma inni am gi ci topp moom mooy allahumma yow sunu boroom maa bi min nicma lépp loo xam ne daf ma ñëwal ci suba gi min ñaamatin di ak xéewal lépp loo xam ne dafa àndaaleeg man ci xéewal aw bi ahadin min xalqi wala mu xëyee kenn ci sa bindeef yi maanaam mu xëyee kenn ci say bindeef nekk xéewal goo xam ne benn man la ñëwal wala mu ñëwal kenn ci say bindeef maa ngi wax ne fa minka ci yow dong la bàyyi ko waxdaka fa minka wax waxdak dafa gën a fetliwaat fa minka ji loolu alquran lay firi ndax borom bi moo ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu nekk fi yéen ci xéewal rek fa borom bi subhanahu wa la bàyyi ak nag loxo yu mën a jaar yoxo ya lu mu gudd gudd gudd xamal ne ci suñu borom rek la bàyyi moom rek itam lañ ci war a sant wa minka wahdak laa sharika lak laa sharika lak mooy kenn bokkul ak yow nguur gi kon nag falaka alhamdu ak cant ñeel na la walaka shukru waaye ak cant itam ñeel na la alhamdu ak cant la goo xam ne yàlla moo ko yayoo ak shukru itam ak cant la goo xam ne sunu boroom yàlla moo ko moo ko yayoo su ko defee loolu day dëggal te da lay bijjal ak ndollent sax borom bi nee woon na bu ngeen ma santee danaa leen danaa leen dolli su ngeen ma santee danaa leen danaa leen dolli kon ak ñaan a ngi noonu goo xam ne ñaan gu ama am solo la goo xam ne gu mat a bàyyi xel la itam nag eh, bu ñu xoolee ñaan gi bu baax jëfandikoo sunuy xel bu baax ci ñaan gi danañ fekk ne ñaan gi daf nuyu womat jëme ñu ci nangu xéewali borom bi subhanahu wa waaye ñu nangu ko nangu goo xam ne dañ ci mën a ame tiyaaba euh, jàpp ne lu kerkeraanee bari bari bari bari teewul ci sunu borom subhanahu wa taala rek la bàyyi ko euh, su ko defee ñu gën a farluwaat ci ñaan yooyu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan xëy di ko ñaan te bañ koo caaxaane wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain تركت جميع بخلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياق